wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. wa ma zilnaa wa naxnu bi dil xulayfa. ba léegi ñu ngi dul xulayfa. ma rasulillah sallallahu alayhi wa wa asxaabihi ridwaanullahi alayhim ah, ngir nekk ci yoon wi nga xam ne mooy ci aj gi muy le pèlerinage d'adieu ci suñu jataay bi yi ñu génn nag jataay yi ñu génn ñu ngi doon régler di fexe régler di tontu masalaam bi ma ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa mooy ana ci lan ana lan la armal yonent bi sallallahu alayhi wa ana lan la armal loolu gisoon nañ ci wax yi nga xam ne ñoo ci am ci ñeenti wax yi nga xam ne moom lañ décliné woon te moom lañ gisoon ba gisaale woon li nga xam ne inchaa allahu taala mooy li gën dëgër ci wax yi te mooy li nga xam ne mooy waxu xanafiya yi ak al imaamu ahmadu bnu hanbal ak mbooloo yoo xam ne ci shafi'iyya yi ak ñi nga xamante ni euh, comme euh, comme kii al ñoom al imaam al muzani euh, rahmatullahi ala al kone ñoom daal wax jooju lañu lañu Euh, jàpp moom lañu jàpp këne loolu la ak ku mel ni ñoomin al imaamu bunul mundir raxmatullah alayhi ñoo ñépp ak ñoom al imaam taqiyuddin as al imaam abu isxaaq al marwaziyu ñoom ñi ñépp dañoo jàpp ne li nga xamante ne mooy li yonent bi alayhi salaatu wa salaam def ak ñeneen minal maaliki yi sax am na ñoo ñoo xam ne loolu lañ jàpp mooy ne xiraan la yonent bi sallallahu alayhi wa def ta ci ñu jotaay bii ñu weesu ci nootal lañ tolloon te loolu lañ nootaloon wallahu a'lamu bis-sawaabi wa huwa al-haadi bi mannihi ila sawaa'i siraat di ñaan mu defal ñu loolu amin euh, ginnaaw bi ñu gisee masala boobu parce que à vrai dire à mooy affaire yi dafa dafa dafa dafa dafa tuutiwul parce que masalaam ihram bi c'est vrai que nag mooy li nga xam ne daanaka nag buñ ci génnee léegi xam nga man ne waa waa ñun suñu nettali moom waa ñun suñu nettali yi ñoom ana ñoom ñu ne la ngi ci lii lépp ci la di <laughs> <laughs> ah booy nettali loo xam ne leeru imagineel <laughs> ñu nettali rek na yonent bi alayhi salaam de ala vingt-cinquième jour ci Dul Qa'da la génn Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ngir dem aji baa ba mu génnee bisub samedi mu dem dul xulayfa après mu toog fa fa la julli tis tàkkusaan timis gee fa la fanaan wër na ci soxnaam yi sayyidatu Aisha parfum na ko après ba mu paree julli fajar ak yooyu julli tisbaar laata muy julli tisbaar mu sangu lil ihraam yi julli tisbaar ishaar hadiyoom taqlid ko yéeg ci géléemam après euh, ne labbayka allahumma bi xaj bi bi bi umratin wa xaj après départ ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñu dem ba beneen bërëb di wax noonu après mu jeex ñu continuer mooy mais sauf que mooy masala yii nii ñu fi gis fan yii yépp nii te bi ma ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yi mooy yow traité woo parce ñëw rek dafa defoon loolu da boo xëyee gis keneen wala nga gis feneen ku la ne non kan moo la ne yonent mi alayhi salaatu salaam ahalla bi hajjatin wa umra déedéet bal ahalla bi hajj xanaan kon man la ma jàngoon baat daa baaxut alors que baaxoon na waaye dafa laaj dugg ci xuutaayu mbir yi waaw ah sàkkukatu xam-xam du yem ci surface comme ni nga xam ne nappkatu géej nappkatu jën du yem rek ci jën yi tëb ci kaw noonu di duggaat du yooy rek la soxla de ah bal bu bëggee am ya gën ya gën a màgg ci jën ya te gën a bari fokk mu sóobal mu mu ay filim ci biir ndox mi ca biir mais du jëli am rek di sànni ci kaw noonu déedéet hmm? ki yori ons nag doy loo ons même bu dee dina sànni ci biir kook li muy jàpp du bari waaye ku ror xorum am mbaal ah, dal koy sànni ci biir <laughs> kooku moom mën nañu espérer moo tax buy génn lu bari lay génn ak façon yu bari loolu mooy sàkkukatu xam-xam moom day dugg ci biir waaw du contenté wu ci surface yi waaw te da koy may leneen euh, mooy walilahi alhamdu wal minna bu ñu ko jàngee njàng mu jaar yoon siira yonent bi sallallahu alayhi euh, dina day tax daanaka bari na ci masala yoo xam ne ci cosaan en tout cas ni ñu ko miine laa bëgg a wax mooy dañ naan lii du affaire siira parce que siira histoire day nettali ay fee rek mais traité ay masaa'ilu fiqh yi loolu dañuy gën gis ne ci fiqh la bokk léegi nag bu dee dañ ko traité fii te mu am rapport ñu gis rapport bi que ne fiqh bi ngay jàng fële bul jàpp na lu détaché wala ci dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet moo tax boroom xam-xam yi boo demee ci ko Euh, kutubu al fuqaha lan lañuy lay wax rahmatullah lii de nii lañuy jàppee lu tax li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ñu indi lab xadiis nee na ndax nii la jàppee nii lañuy ñuy aje lu tax ndax lii ñun bu ñu tollee ci wàll woowu leeral ko benn yoon nga gis relation bi ak li mu nekk ci dund yonent bi alayhi salaatu ak ban période doo gën a xam mbir yi kon loolu la mooy affaire yi dafa bari léegi nag ni ñuy def mooy kon li ñu annoncé woon ne moom la ñu war a gis tey parce que lañu bëggoon a épuiser li jëm ci wàllu euh, ihram bi pas tout tout tout mais euh, li nga xam ne daal mooy loo xam ne daal lu essentiel la essentiel la ci mbir yi kon ginnaaw bi ñu gisee ne kon bi ma ahla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu gisoon ne kon ah. ah kaana qaarinan xiraan la def bi ñuy tontu yooyu gis waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci an aj ban façon aj la def wala lan la ihlaal lan la prononcé formule yéenéem keroog bi mu nee dal xulayfa ci lañu gisoon ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa yoonal nañu ñetti façon aj yu possible benn bi di ifraat te waxoon nañ li muy tekki jataa bi ñu weesu bi ñuy tëj te yàgg nañ koo tudd tamit mooy du loo xam ne li ñuy wax nii du guléet te du lu bees du nekkul loo xamante ne lu bees la loolu benn mbir la mu am ñoo xam ne muy benn kon aju ifraat mooy aju kese dama yéene labbayka allahumma bi xaj ma ñëw def aktu aj yi kese wala ak beneen deuxième deuxième bi muy tamaton muy beneen façon aj muy xajju tamaton yi muy dañ koy wax mutaa tamit mutaatul xaj ah, nga xam ne mooy damay umra ba pare ba génn ci umra ji daal di dugg ci aj gi mu am leneen luñ naan xiraan wala mooy muta mutatul xaj wala tamattu mooy wala boog da mooy mooy mën nañ ko waxe ne neen mooy damay umra ci période aj yi ashurul xurum ah al al alxajju boog ashurul maalumaat ashurul xaj yi te wax nañ la mooy comme waajoo xamante ne kooku nag ki nga xam ne dafa ñëw umra shawwal xam nga wax nañ la shawwal la tàmbalee mooy bu koor gi mooy weeru koor voilà no weeru kor yi kor mooy ramadan kor ci la ashurul xaj ji commencé mooy premier zul no shawwal après zul qa'da hein ak zul xijja léegi nag foofu la yem waxoon nañ la wute amoon na ci est-ce ci dixième jour bi la yem ci zul xijja wala day traversé ba li nga xamante ne nii mooy Dul Hijja yëpp jeex waxoon naa leen fi ne parce que mooy mooy Shawwal mooy weeru koor mooy weeru koor yi Dul Qa'da mooy digg tabaski Dul Hijja mooy tabaski waaw noonu la ko wolof yi woo dafa benn mbokk boo xam ne dafa yónnee affaire bi waxoon naa leen man côté boobu nag wax dëgg yàlla euh, mooy man xam weeru weer yi naan weeru lislaam yi di ko wax yépp ci wolof man lool moom manuma ko woon waaw ba léegi nii sax manuma ko benn waaye nag dafa yónnee benn kii <laughs> ay mbokk yu toppatoo wàllu weer wi ñu yónni nag boo xam ne bu am solo la ci weer wii ñu nekk di jumaadal uula hein nga xam ne ñu nekk jumaadal uula nga xam ne tey mooy mooy le premier sax waaw tey mooy le premier tombeek le huit mardi huit janvier hein muy premier jumaadal uula léegi daf ko yónni benn bi mu def eh, janvier mooy bu def bu français bi ci bu grégoire ci wet gi bu musulman ci wet bi waaye mu defaale ci wet gi wolof yi nan lañ koy waxee looloo tax bu may wax lii bu kenn jàpp ne xam-xam bu ma kii la mooy dañ ma ko paas <laughs> benn waay moo ko doon yónnee sax ñoo ngi koy jaajëfal ci mbir mi waaw mooy kon shawaal <laughs> ashurul hajj shawwal la commencé waaw ñun shawwal lañ la doon wax boobu moom xam nañ ne mooy koor mooy kori moom waaw <laughs> korite waaw koor kori mais ay diggi tabaskeet tabaskeet xamoon naa ko am na yoo xam ne tamxarit xam naa ko gàmmu xam naa ko ay rakki gàmmoo ki rakkaati gàmmu nag yooyu yëpp naa leen dégg mais en fait mooy man dama jee masula bàyyi xel sax toog ci di ci xalaat dara mooy dama ne yee yi moom xaw ma leen jeex na waaw léegi nag xam naa dinaa def effort waaw <laughs> ngir daal di leen jàpp walillahi alhamdu wal minna eh, léegi kon mooy ashurul xaj yooyu liñ la doon wax ci tamattu mooy tamatoo bu benn waay ñëwee kom mu mu mu umra mu paase le mois ramadan bi mu paase ko ci al baladul xaram wala al al al al baladayn al xaraamayn ah muy Makka ak Medina léegi bi shawaal jotee mooy kori gi mu ne xaaral ma dem korite eh, man daal naa korite Medina après mu fa jógee ma delluwaat Makka mu dem Makka umra kooku noonu bu umra bu ajee ci ci bu ajaatee bu ajee ci ci at moomu noonu mooy ndax ñu ngi lan shawaal. zulqaada moo ci tegu ah kon mooy diggi tabaski la wax loolu la waa ji wax léegi ah ah ak tabaski mooy kon moom mooy li ci des loolu la shawwal shawwal zul qada zul hijja moom bu mooy bu defee umra ci shawwal noonu mu aj dans deux mois mu aj kooku noonu tamaton la def waaw loolu mooy tamaton tekkiwul rek man il faut kon naa bàyyi quoi ah, kon yow tamattu ah. parce lool loolu benn déggin la bu ci nitu bëgg am alhamdulilah bañ bu ci nit mën a am <laughs> c'est pas c'est pas lu impossible nit mën na foog ne ñun liñ doon wax yëpp naan tamattu mooy dangay ngay aj da ngay umra ba pare door a commencer aj ji même bu dee ñu ngi doon tudd naan ci weeru aj yi mais tamattu mooy nga umra ci weeru at ci weeru aj yi après nga aj mais loolu am na ñoo xam ne niñ doon waxee peut-être mu jàpp nañ bon mooy kaw damay ñëw Makka bu ma agsee zaadahallahu sharafan damay umra ba pare ba génn ci après rek automatiquement après comme ci da yow mu taw tarwiya ci huitième jour ba ma dugg ci aj gi noonu non xuñ la lool de mooy même bu ko defoon Zul Qa'da waaw ba pare mu umra woon Zul Qa'da après mu daal di ak loolu kooku huwa mutamatti huwa mutamatti'a kon beneen façon aj bi mutamattu beneen bi mooy xiraan te moom lañ la wax moom la yonent bi alayhi def mooy nga boole ñaar yi umra aj ci même acte yi léegi nag suñu laaj bi nag moo doon laata ana ñetti yi ban moo ci gën itlaq waxoon nañ la bokkul moom ñu ne woon yonent bi alayhi dafa yéene yéene bu bu buñ joyal kooku waxoon nañ la bokkul parce que même ñoom dañ doon ndigal la doon xaar ci ngir ñu suñu borom jox ko ndigal ci benn ci façon ak yi te ñetti ñett ñu la wax léegi. mooy laata ñuy euh, euh, traiter question ban moo ci gën dafa am question boo xam ne buy taxaw la boo xam ne sous question la woon ci question bu mag biñ gisoon bi ma ahal la rasulullah ba léegi ñu ngi ci wàllu yéene bi ndax ihram mooy yéene bi ngay yéene rek ci ban façon añ nga fës yéene wuyu. talbiyaal sa boroom subhaanahu wa ta'ala mu am masala boo xam ne mooy est sax bala nga fay wax dana gën mooy est-ce ñetti façon aj yi nii boroom xam-xam yi d'accord nañ ne nit ki nga xam ne mooy ñëw di aj tey par exemple hein bëgg aj est kooku am na droit ne man dama ciy tànn benn ci yooyu nga ne ma bon est que tu peux être beaucoup plus clair parce que c'est que bon autrement dit nan nga bon parce que affaire yi dese naa man la gën leeral man la insha allah mooy est que Ibra Ndaw wala Nogoy Sarr mii dafa bëgg aji ñoom ñaar ay couple lañ dañoo bëgg aji Ibra Ndaw ak Nogoy Sarr ñoom nag Matam lañ dëkk wala Le Caire lañ dëkk wala Turquie lañ dëkk wala Australie lañ dëkk wala fii nii ci Euh, Italie lañ dëkk est-ce que ñooñu noonu am nañu droit am nañu possibilité mooy loo xam ne mooy bu ñu ñëwee di aj ba ci seen miiqaat ñu ne ñun ci ñetti façon ak yii nii bii lañ ci tànn ifraat par exemple ñu ne ñun ifraat la def wala est-ce que am nañ droit ñu ne bon mooy comme ñu ne ifraat la ñuy def wala ñu ne ñoo ñun bi ñu choisir mooy tamaton wala ñu ne non non non ñun bi ñu choisir sax finalement mooy xiraan est ce que loolu am nañ ci droit autrement dit mooy est ce que am na ci façon ñetti ak yi nii ba léegi elles ils sont valables ils sont valables question bii bu am solo la boo xam ne euh, traité wuñu ko woon ci Zadul Hujjaj pour certes pour pour pour pour pour x waaw pour x raison yoo xam ne insha allahu taala dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ci biir bu ñuy leeral masala bi parce que c'est pas une mince masala <laughs> dinañ gis ci biir lan moo tax ma ne c'est pas une mince y a même pas mince masala moo existewul ci l'islam <laughs> est-ce que loolu kon laaj bi mooy est-ce que loolu c'est possible tasawurul masala de quoi s'agit-il réellement mooy est-ce que façon ñetti aj yi nga fi wax te boroom xam-xam yi xëccoo ci keroog ne est-ce que ban la ci yonent ba lay saab bi ma ahal la bi muy ihlaal ban la bi muy ihlaal ban la ci tànn loolu dama ne loolu d'accord nañ ko te yonent ba lay yéen a ngi joor wax mais est-ce que valable na ba léegi waxoon naa la nag ci jotaay bii weesu bi ñu koy tëj kene masala bii nii à vrai manoon nañu ko bàyyi ba fa nga xam ne ci la yonent bi alei satu selaam bu ñu àggee Makka ñu ngi dul Xulayfa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy manoon nañu bàyyi ba mu àgg Makka ñu door a traité masala bi mais comme que masala bi dafa jëm ci masala yi ihram ak yéene li nga yéene comme que ñu ngi ci nii dañoo bëgg jeexal lépp benn yoon li jëm ci yooyu bu ko defee ñu duñ ci taxawaat mu nekk loo xam ne parce que bon doomu aadama moom mi naan si am na ñoo xam ne <laughs> mooy dañuy fàtte da ngay jekki naan moo masala bii nag dundoon nañ ne dinañ ci ñëw mais comme que la mu attaché woon muy wàllu ihram bi dañ koo weesu te waxuñu ko woon am na ñoo xam ne ngir ñu def lien bi sax day jafe. foog ñu delluwaat ci mbir yi waaw même bu dee ne tamit xam-xam loolu mooy da ngay delluwaat ci affaire yi tamit mais daal pour souci de yombal parce que quand même yassiru yassira wala tu'assira bashira wala gis nañ ko keroog ak Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari yu bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónni nee yombal leen te leen jafeel ah yassira na yombal diine gi bu leen ko présenté yoo xam ne day tax nit ñi di ko daw bu leen dawloo nit ñi de wa bashiraate na ngeen bëggal nit ñi walla tunafiraata bu leen leen dax bu leen jafeñal yombal leen bu leen ah. te nit ñi nag bu leen leen bëggal leen mais bu leen leen dawloo daal la souci te innamaa yuridu allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr innamaa li am ba des mooy te lii rekk am mooy buur yàlla na mu leen lu lii mooy ci yéen al yusra mooy yombute yéen yéen sayyidu yéen xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nammul ci yéen ak jafeñ-jafeñ kon nag lu ñun li ñooy ñëw di jéem a lupp luñ gis ne daal jàpp nañ ne lii buñ ko defee mu gën a jafeñ mu gën a yomb boo dañ koy dañuy fexe def loolu waaw te alxanafiyatu samha gii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci loolu lañ ko yebal waaw te nee na dafay dafa da bii sudde waaw képp koo xamante ne nii nag daf koo bëgg a sàjjaafu mooy mbir mi dalay dalay dalay noon kon nag moo tax dañuy fexe rek luñ jàpp ne nuñ ko mën a kiiwe mu gën a leer te gina a woyofe gën a mën a jàpp gina man a takk rek ñu defe ko noonu insha allah léegi nag kon masala bii nag masala la boo xam ne bu bu bu siiwoon la ci borom ci ci saxaaba yi radiyallahu anhum parce que buñ ne mooy sànk li ma doon wax naan manoon nañu bàyyi bañ àgg Màkka bi yonent bi alayhi xam nga sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak ñeneen ñi gisoon a ah, gisoon nañ ne même sayyidina Jaabir ibn Abdillah hadiisam bu gudd boobu que ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah, ñoom bi ñuy ñëw sayyidatu Aïsha mu ngi am na ñoo xam ne ahallu bil hajj ñii ahallu bi hajjatin wa umra am na ci xarit Seydina Jaabir bi sax danay ñun bi xajjin liñ ñëw yonent bi salaam ne def leen seen aj ji def leen ko umra mooy fasxul umra fasxul xajji bi umra ngeen jël seen aj ga ngeen yéene woon yéene aj ba ngeen firi ko ngeen def ko umra waaw mooy man ca miiqaat ba damaa yéene woon ne labbayka bi xaj ay labbayka wuyu naa la buur yàlla ca woote ba nga ne woon sa jàmba seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam ne ko wooteel wa addin fi naasi bil xajji yatuuka rijaala waaw bil xajji boobu nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ñu dugalal su sharia yonent bi aleyhi salaatu al umra ak man leena booleek yooyu yépp loolu lépp mu nekk ak yombute ak loo xam ne mbaaxut suñu boroom la gum ñu defal loolu mun nga waxoon sa jaam boobu li sa soppe di sa xarit xaliilur rahmaan alayhi salaatu wassalaam ngir mu woote man de lay wuyu mooy il faut ñu esprit boobu que ne bu ma ñëwee labbayka du rek dama naan labbayka mooy buur yàlla laay wuyu wuyu ma keneen si je quitte mon mon mon mon mon mon mon village natal hein ma Kaffrine natal hein si je quitte mon Matam natal ma Casamance natal mbir mi wuyuma kenn wuyuma nit ñi nga xamante ne nii ngir ma am titre alaaji loolu taxul ma dema wala ajaratu buur yàlla laay wuyu labbayka wuyu naa la ey sama allahumma sama borom wuyu naa la bi xajjin ci lan nga ma wuyu sama jaam bi xajjin ci aj damaa ñëw ngir aj yow mi farataal ne man istata'a ilayhi sabila mooy est-ce que man bu ma defee loolu mooy ma def loolu ba pare ma ñëw ba ci kaaba ji ne mais attends laata may commencer benn acte wëruguma kaaba ji mooy acte yi ma ne bon sama aj daal naa ko def na mais naa mujj def ko euh, umra comme ça ma def tamattu bu ma soppi sama yéene bu ma yéene woon aj ba ma tollee sama miiqaat moo xam Dul Xulayfa wala Qarnul Manazil wala Yalamlam wala Zaatu Irq ba ba ma fa àggee selon ku nekk la la la nga xam ne moo la concerné ma ne woon labbayka allahumma bi hajj est que man naa ñëw ba ma ñëwee laata may commencer benn at ma boo bon affaire bi nag naa ko def bon naa def labbayka allahumma bi umra léegi comme saa ma def ko umra bu ma paree ci umra gi ma def umra ba pare après nag ma dugg ci aj gi loolu mooy laaj bi yonent bi sallallahu alayhi loolu noonu la def loo saxaaba yi ñi nga xam du ñëpp ñi nga xam ne ñoom aj lañ lañ yéene woon ñi nga xamante ne nii même ñi nga xamante ne nii indiwuñ woon hadiyu ñëw xam nga Sayyidatu Aisha nee na fa minna ba ñuy génn xaraj naa ma rasulullah ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa fa minna man ahalla bil hajj wa minna man ahalla bi hajjin wa umra wa minna man ahalla bi umra wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj ah am na ci ñoom mu ne ba ñuy génn keroog moom as-Sayyidatu Aisha radiyallahu anha am na ci ñun ñoo xamante ne nii li mu yéene woon mooy aj waaw am ñoo xamante ne li ñu yéene woon mooy umra ñi aj ak umra yonent mi alayhi salaatu na moom mu ahal la rasulullah sallallahu alayhi wa bi xaj kanta nee na nag ba ñu ñëwee ba àgg Makka yonent mi alayhi salaatu salaam ne ku fi indiwul woon ñi nga xam ne indiwuñu haj yu ah ak même ñi nga xam ne aj lañu kii woon nañu dindi seen aj yi comme Seydou ñoom Seydina rek mooy saa bi na ñëw léegi ci masala yi buñ ci duggee saxaaba yi nga xam ne lañ jële ci ñoom loolu lépp nga xam ne mutawaatir la bañ ñëwee yeneen wàllu saa saa am dañ ne même ñi nga xam ne aj la yéene woon ah def leen ko umra ñenn rek la permettre ñu ñu continuer mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ëndaale hadiyu waaw te moom nee na looloo taxoon mënu la dindi la mu yéene woon def ko. umraay kese di mu après bu dee pare mu dugg ci aj gi muy nekk tamattu ndax labbattu sha'ri wa qallattu hadyi fala ahilla fala ahillu hatta anhara hatta anhara waaw ndax waajal naa sama bopp ishaar samay gëléem taqlid leen marqué leen ba nit ñi xam ne ni lii nii ca hadiyal hadiyal baalighal kaaba kon nag duma hmm, du ma dag du ma nekk xalaal lu dul ma rendi mooy bu sama aj jeexee léegi nag ñu mel noonu rek la permettre woon ko ndiwuloon moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu comme ni ñu koy gisee te waxoon nañ ko sax ba mu jógee yaman ñëw yonent ma sallallahu alayhi dana ko bi ma ahal bi ma ahal bi ma ahlalta ana ci lan nga yéene mu ne ko ahlaltu bi ka ihlali nabi sallallahu alayhi wasallam man de ba sallallahu alayhi wa man daal wuy naa sama borom comme ni koy nent bi alei satu salaam defe mu ne ko dangaa indi mooy géléem mu indaal ay géléem comme yonent bi alei satu salaam mu ne ko kon yow da ngay continuer comme man Seydina Abu Musa al-Ash'ari waxoon nañ la keroog moom Seydina euh, Abu euh, Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu waa ñoom ba mu leen yónnee yaman waxoon nañ la Seydina Muaz moom gisaatu ko ndax foofu la toog mais Seydina Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qays dafa jógee yaman ñëw ak si fekk si yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yow Abu Musa ana ci lan nga ihlaal mu ne ko comme sa bos comme li Seydina Ali wax waaye nee nag sauf que man Abu Muusa al Ash'ari yoruma woon benn gàtt ëw moon andiw moon benn gàtt bu ma jógee Yaman ngir indi ko ci kaaba gi yonent ma lay saat saam ne ma ah li nga def rafet na te xadis mu ngi ci saxiixay ni li nga def rafet na léegi yow nan ngay def mooy boo wëree kaaba gi ba def Safa ak Marwa wàññeel sa karaw après pare nga tumma tahil après nga nekk koo xamante ne nii da ngay après nag ñu duggaat ci aj gi après pour ñoom kon loolu moo tax ak gis nga loolu noon yonent ma lay saa saam doon nañ wax aywa dindi leen seen ak gi ngeen yéene woon ak ngeen def ko umra ba mu des ñi nga xam ne dañoo indi woon hadiyu ñoom dañuy continuer loolu nag dafa tax nag boroom xam-xam yi nag mu indi ab wuute mais est-ce que <laughs> ce que kon nit amati na droit ñëw di aj ci di def ifraat wala muy def xiraan bu dee ne ëndaalewul lu mu fa <laughs> est-ce que yaa ngi comprendre affaire bi fan la jóge kon laaj bi <laughs> suñu masala bi foofu la jóge suñu masala bi foofu la jóge waaw foofu la jóge léegi nag mooy masalaam est-ce que kon léegi nit man naa ñëw def ifraat par exemple war na nga ñëw di def xiraan te indiwoo te yow yoroo xat goo fi goo fi goo goo indaale loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu cee wute euh, parce que masala bi day tudde est-ce que man nañu lan mooy àtte yi ma transformer sama sama sama yéene ga ma amoon ne woon aj laa yéene ba ma doon miiqaat ba ma nee ca miiqaat ba aj laa yéene woon mais ma ñëw ba Makka laata may def dara ma ne bon man aj kese moo xaaral téemaa téemaa def dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba yi léegi man ni may def damay jël sama sama aj gi ñu gëm a yéene woon ma def ko umra loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute li gis nga façon bii ñu ko wax ak façon bi ñu wax sant benn kese la bu la tournure laaj yi di di di di di di perturber ah <laughs> bu mu la perturber waaw et le fil suivre le bi te la leneen perturber que rien te perturbe jàppal bu baax kon ñaar yi ñu wax nii ni ñu ko formuler c'est loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wuute waa jumhuur jàppal wax yaa bopp waa jumhuurul ulama minal maalikiyati non non tata minal xanafiyati wal maalikiyati wa shaafi'iyati mais majorité même boroom xam-xam yi en dehors des madahibul arbaa ñoom dañu ne gis nga yow li nga doon wax sànq dañu neen tamit aleyhi salaam yow duggagu ngeen ci ah, yaa ngi ci ak yaa ngi dul mais anticiper nga ko ndax day bokk dafa laal sa ihram bi nga wax ñu ne waaw. te li mu waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen léegi fekk ci leen seen seen seen aj gi ngeen ki ngeen yéene woon ngeen def ko umra laata ñuy tawaaf ci kii bi ñuy tawaaf kaaba ñu ne loolu noonu ex c'était exclusivement réservé ak saxaaba yooyu mooy ne loolu doxatu mënatu la am waaw ah. ah. waaw loolu la loolu mooy première wax bi te mooy majorité des savants des fuqaha min al-hanafiyyati wal maalikiyati wa shaafi'iyati rahmatullah alayhi keneen képp koo xam ne mooy kon yow kan nga waxoon Ibra Ndaw ak Nogay Saar Nogay Saar ak Ibra Ndaw bu ñu yéenee ne dañuy aj bañ àggee ca seen miqaat ñu ne labbayka allahumma bi hajj mooy ifraat la ñuy def bu ñu ñëwee fii ci kaaba gi amuñu droit di ko transformer naan bon dégg nañ ni tamattu lu baax la kon ñun tee ñoo def ñëwaat beneen voyage day jafe tee ñu koo def benn ñu ne loolu man da ne lu tax parce que loolu c'était exclusivement réservé ak ah saxaaba yooyu yonent bi alayhi salaam muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam na paa paa keneen ku ñëw seen ginnaaw amoo loolu loolooy wax bu njëkk bi deuxième wax bi muy waxu waxu euh, zahiri yi walla zahiri sax waxu al wa mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu tamit wax jooju mën nañ ne mooy waxu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu waaw mi nga xam ne moom loolu da ko doon futiyaa sax doon def ay ay ay da ko doon jàngale Makka daan leen ku ku ñëw euh, indi woon aj boo ñëwee ba fii te andiwoo ak yooyu mooy sa aj bi mën nga koo def umra dina ñëw ci nettali bi ba moom Seydina am ku ñëw na ko ah ah ah Ruwaydak yaa Aba Muusa ne ko mooy jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ko defal attention yow Seydina Abu Muusa parce que amirul mu'minin Abu Hafs Omar ibn al radiyallahu waxul li ngay wax de lu contraire bi lay wax mu ne ah yéen kon mbooloo mi Makka la woon képp koo xam ne mas naa laa wax loolu téyeel li ma la waxoon mooy bu ko appliquer bloquer dunakum amirul mu'minin fa tam muumi Allah mu ne leen Seydina Omar a ngi ñëw fekk mu ngi doon ñëw ngir aj si mu ne mu ngi ñëw bu ñëwee nag déglu ko lu mu leen wax ngeen jàpp ci loolu li ma leen wax nag garder leen ba mu ñëw ñu laaj bu Seydina Omar ñëw mu laaj ko affaire Seydina Omar radiyallahu anhu nekk wax ko moom li tax li tax moom mu ne loolu manu la nekk parce que comme que waa ji loolu dinañ ñëw ci wàllu bu buñ duggagul ci argumentation voilà liñ bëggoon fii mooy kon mën nañ ne de sur mooy waxu Mawlana Ibn Abbas Mawlana Ibn Abbas moom moom dëggee siiw moom moom moom que ne ma ne mooy deuxième wax bi lan mooy deuxième wax bi ñu ne la xaaral sànq dañ laa wax ñii wax wax ñi ba pare door laa wax wax ji bii itam may ñu ñu wax la ñii wax wax ji après ñu wax la. wax ji mooy lan insha allah mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhu man nañ ne mooy waxu ah, al abu muusa al-ashari wala ne parce que al imaam euh, abu muusa al bu dee loolu doon ubbee bee après dafa suspendre waxam ci waxu seydna omar te dinañ gis après li ci mujj kon man nañ ne mawlaana ibnu abbaas mooy waxu ibnu abbaas radiyallahu anhu ak zaahiri muy imaamu Daawud ak taalibe bi ñoom imaam Ibn Hazm ak yooyu rahmatullah alal jamii ak mbooloo ci waa ahlu alxadiis comme ñoom al imaam Isxaaq ibnu Rahawiya ibnu Rahawiya rahmatullah alayhim hee affaire bi daal lenn la mooy ne képp koo xamante ne nii hein képp koo xamante ni danga fee ñëwati mooy dangaa dangaa aj ne yow labbayka allahumma bi hajj nga ne ma euh, non non non pardon pardon pardon parce que euh, euh, euh yow ñooñu rek la ma ne la xoolal waa ahlul xadiis moom bari na ñuy wax wax jii ñuy wax ñoom bari nañ doo ñu la limal léegi ah voilà léegi euh, ñoom ñii lan lañ wax ñoom dañu ne képp koo xam ne da nga comme yow ajaana ko yi mi ngi wax sànq ak Ibra Ndaw ñoom bés bu ñu fi yéenee ne ñoom umra la ñuy def non non aj aj bu ñu ñëwee Makka ba wër Kaaba gi def saa yu bayna Safa wal Marwa ñoom de toute façon seen aj c'est mooy bu ñu accès seen aj ga yéene day fireeku par force neex neex na leen wala naqari na leen waaw saa aw abaya ha shaa aw abaya mbir mi day demee noonu mooy neex na leen ah wala bañ nañu ñun duñu ci duñu ko def loolu c'est du pareil au même mooy lan mooy ne seenu ak ci boppam mooy fireeku nekk umra ñooy tamatton par force la def mooy force la mooy ne yéen xam nga ñuy wax xam nga waa ñu njëkk a wax dañ ne la non non lool c'était exclusivement ci ñan ci saxaaba yi loolu yonent ba lay saa saa waxu am nga. dinañ ci ñëw après bi sallallahu dindi leen seen aj seen seen seen aj gi ngeen yéenoon ngeen def umra ba ñenn ñi naan ah mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nekk mu ne ah xellu kullu topp leen ma leen wax dindi leen ko jël ci ñoom décision ferme ñu dindi ko. ah ba ndinu ko loolu nag la waa jumóor ne loolu c'était exclusivement réservé ci ñoom waaye léegi ku fi ajati ñun ku ajati wala nga loolu la nga la nga yéene loolu ngay continuer ku yéene aj mënoo ñëw ba ca bay jege màkka naan naa ko def umra manu la nekk loolu valable woon na saxaaba yi valable ci ñeneen ñii nag ne ma loolu daa am loolu exclusivité boobu ngeen wax moo ci amul bal affaire bi day wéy ba yawmal qiyaam waaw mooy loolu yonent bi saa saa waxoon saxaaba yi ñu def ko loolu ba yawmal qiyaamati fekk am na kuy aj loolu c'est possible te lool la Mawlaana Ibn Abbaas wax mais ñoom dañ cee teg benn affaire mooy non seulement si possible hein non seulement c'est possible mooy moom de façon affaire bi par force la mooy même bu bañee sax bu yorul xel mooy ku mooy ki nga xam ne dafa ñëw. di def xiraan indiwaale hadiyu kooku day continuer comme ni yonente ma lay saa def mais bu yorul hadiyu wala mu ñëw di def ifraat <clears throat> kooku par ajam gi day transformé bu nekk tamat mooy xaj ifraat gam doon def wala xiraan gam doon wax day mujj nekk mutaa tamat too lay def ñoom dañ ne par force te bàyyil te lii mooy mazhabu al imaamu ibnul qayyim al jawziyyah rahmatullah alayhi voilà mooy kon Mawlaana Ibnu Abbaas ah Zaahiri ak al imaam Ibnul Qayyim ak ñaan ak ñoom ñoom moom dañ ne lii la waaw dañ ne lii la non moom laa budda waa ji moom ifrat kon kooku mooy de toute façon xam nga loolu moo tax ma la doon wax ne gis nga wax lii du mees masala parce que ku mel ni ñoom ñii mooy de toute façon yow moom mu neex la mu naqari la sa affaire bi dégg waaw mooy nit yow sa aj kese nga yéene woon bi nga jeex na de toute façon affaire bi day transformé wu nekk nekk mu tax mooy tamatoon mooy yow après ni ngay def mooy boo ñëwee comme que nag de par la mooy ne yow boo ñëwee ba wër Kaaba gi def Safa ak Marwa wàññi sa karaw bu boobaa yow da ngay xalaal mooy yiñ doon tere ki armaaloon loolu da koy mën a def da ngay mën a parfum man di diwu diwu xeeñ laaj koloñ wala yu neex ba pare man a bu dee am nga fa soxna nga mën a joteeg moom ta la ci fekk parce que xalaal nga léegi nag bu période aj bi ñëwee soit yow mu tarwiya wala yooyu en tout daal nga aj après ihlal bil hajj par force ci ñoom tu as pas amoo xët yu koy yow ndikk la mu am beneen wax <coughs> di lii mooy deuxième wax bi troisième wax bi boo xam ne en fait euh, ci fii de ñoog ñii ñoog ñii dañoo niroo mook ñi mais am nañu différence bu rëy muy waxu madhabu al imam te waxu al ahlu sunna imaamu ahlu sunna al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi euh, moom dane waaw bal ñun d'accord nañu ak ñi mujjee wax nii de ñun li Mawlana Ibn Abbas wax lañu d'accord que ne affaire bi c'est pas exclusivement réservé ci saxaaba ya firi firi sa yéene ba nga yéene woon ak nga def ko umra loolu muy mu mujj nekk umra après nga dugg ci aj ji loolu réservé wuñ ko saxaaba ya loolu xeet bi yëpp la loolu mooy première li ñu d'accord ak zahiriyya yi fi génn ak Mawlana Ibn Abbas zahiriyya yi ak al imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi loolu d'accord nañ ci génn keneen mbir mi moom c'est pas exclusivement réservé day continuer mais am na ñu mais ci wax ji mooy ñun nag euh, en fait kantaa nag naan mbir mi c'est obligé ñun nag foofu lañ àggul dañ naan bal huwa mustahab mooy fasxul xajji bi hatm wala fard mooy transformer aj gëna yéene woon laata ngay ngay ngay Makka nga mujj def ko umra loolu de lu ñu sopp la yemul ci saxaaba yi de ku fi dund tey kañ lañ ne wax nañ la sànq kañ lañ ne le janvier mu tolloog le premier jumaadal jumaadal uula hein jumaadal uula janvier ñu ne la yow boo ñëwee ren nga bëgg a aji bu la neexee nga def nga yéene aj boo demee ba Makka laata ngay dugg ci kii yi nga mujj transformer ko umra loolu mën nga koo def c'est pas exclusivement réservé ñële mais nag ñun ñii di xamaa yi xam nga Ibn al-Qayyim imaam Ibn al-Qayyim Hanbali la mais moom d'accordul ak fii moom ci loolu ndax mu ngi naan lii moom la suñu Shaykhuna wax waaye man moom waxu Mawlana Ibn Abbas am yalu ilaa qawli shaykhina waaw boo demee ci azad lu mel noonu la ko waxee man de waxu mawlaana ibn Abbaas bi ne par force la man ci laa gën a ko sama waxu sëriñ suñu waxu sëriñ muy al cheikh ibn Taymiyya al imaam ibn Taymiyya al Harraani rahmatullah ala al jamii kon <coughs> boo gisee boo seetloo en fait Hanbali yi ñoom fi ñu wuteeg wax bu bi bi deuxième wax bi mooy ñoom dañ ne d'accord nañ comme yéen que ne dafa continuer yemul ci saxaaba yi du seen exclusivité du loo xam ne seen jagle la du seen jagle comme ni ko ñu njëkk ñu waxe waaye nag àgguñu ci ne affaire bi par force la ku fii def lii de toute façon lii ngay def mu neex la mu naqari la ñun dañ naan nag dañ koo sopp lii nag mooy wax léegi nag mu des. léegi ana dalil yi <coughs> aynal adilla ah waa jumhuurul ulama yéen yéenay les premiers te yéen a ëpp te yéen a njëkkoon a wax léegi ana lan mooy seeni dalil yuy wane ne yéen lii nii mënatu la nekk firi sa yéen def ko umra mënatu la nekk ñu ne ñun li koy wane dafa bari jële nañ xadiis yi nga xam ne ñun ci lañ sukkandikoo ci Seydina Usmaan nañ njëkke ci moom parce que moo gën a màgg ci ñiñ ko jële bunu Affaana radiyallahu taala anhu wa ardaa xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam boo demee ci musnadu al imaamu abu awaana ci sanad boo xam ne bu wér la mu jaar ci seydina ibrahim at-taymi mi ñu la doon wax sànq mu jëla ko ci baayam mu ne seydina uthman su'ila uthmanu an mut'ati al-hajj fa qaala kaanat lana laysat lakum suñu première dalil la ngoog bi sanadin sahih wa huwa fi musnad al-imam abu awaana seydina Usmaan dañu koo laaj mooy mut'atul hajj mu ne loolu nag kaanat lanaa laysat lakum ñun la ñeel mooy ñun saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yéen ñi nekkul saxaaba yonent ma lay sax sax bokku ci ñeenu leen. nga ne moom mutaatul xaj yi mu tax ma foog ne ñépp d'accord ci ne tamattu baax na <coughs> ma la non waa ci kaw waa jumhur tamattu mooy <coughs> loolu beneen affaire la mooy bu ñu paree fii nii parce que mooy mooy résultat wu lii ñuy traité mooy résultat wu lii ñuy traité parce que bu ñu gisee fasx bii nii. mooy transformer yéene ak aj nga def ko umra yi euh, ne possibleul ñeene c'était exclusivement réservé buñ paree ci ñooñu résultat bi ñu jëmee mooy est-ce que kon façon ñetti ak yi xam nga euh, euh, mooy laaj bi njëkk commencé woon nga ne mais yow laaj boobu ak bii wute na ma ne la non c'est wutewul parce que ki la ne yow ifrad de toute façon boo ko fi yéenee tamit boo ñëwee fii mu neex la mu naqari lay transformé wu nekk leneen. xam nga ne kooku mooy kon de toute façon yow loolu mënoon nga koo bañ a mënoon nga ko bañ a choisir loolu mooy rek ñu ne na de toute façon mënoo ko choisir ndax boo ko choisir it ci pratique bi du dox li nga choisir boo ñëwee dañ koy transformer par force contraire rek li nga choisir kon kay loolu mooy ñoo d'accorduñ ci loolu waaw alors que ñi ci des buñ gisee ñoom après waaye. dañ naan la dëgg am na benn sew-sew bu am ci masala bi te dinañu ko gis insha allah insha allah mais xoolal may ñu bañ pare fii dañuy bañ mbir yi lëbëjoo mbir yi lëb dinañ ñëw ci masala boobu am ah. lii nii day découlé ci masala boobu wala ñu ne masala biñ doon wax bu njëkk bi est-ce que possibilité mooy ñetti façon aj yi nit tànn ci benn surtout ifraat ak xiraan bu dee indiwuma hadiyu xam nga loolu noonu noonu ci lii lay découlé ci lii ñuy traité kon may ñuy àggaan ah, insha allah mooy euh, léegi pour tontu la tontu bu gàtt boo xam ne saa dugg ci détail mooy bien sûr bu dee waa jumhur kay <coughs> mooy euh, man ngaa tànn bu la ci neex ifrat wala tamato wala xiraan ñoom d'accord nañ ci lool hein kon baax naa léegi kon may ñu dem kon fii nii Seydina Usmaan mut'atul hajj li muy wax mooy li nga xam ne mooy nga yoroon yow sa sa yéen ak aj nga ñëw transformé ko def ko muta tamattu mooy man aj kese laa yéene woon xam nga wax nañ la mooy une pierre deux coups xeer laa yor bennum xeer sànni jam ñaari picc mooy man comme que damaa dañ dañ ma xamaloon ifraat ma ñëw di waxtaan ci yoon bi wala am koo xam ne bi ma ne moom ci bis bi mu xamal ma ne doo tamaton en fait loolu bon lu baax la parce que yow au lieu beneen boo fi jógee man de kaaba bëggoon naa bu ma manee umra maa ngi aj naa ba pare mu ne la loolu gis nga nag ñaar yooyu man nga koo def ci benn mu ne mu ne la waaw waaye sëñ bi looy wax nii mais noonu nuñ koy def mu ne daa boo demee Makka ñu ngi nii ci bis bi jóge Medina di talbiya labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda ba ca jeex ma ne xam nga nooy def saa waaj pour nga am loolu boo demee Makka bala ngaa def dara benn acte di wër Kaaba gi transformer sa yéene bi nga def ko nga def ko mutaa mooy nga def tamattu mooy changer ko nga ne bu umra ngay def boo defee umra ba pare tawaaf Kaaba gi dem Safa Marwa wàññi sa karaw pare nga ci. après quelques jours wala ca suba ga wala yaa xam nga dem dugg ci aj bu ko defee nga def une pierre deux coups gis nga affaire boobu <coughs> yow nga ni ah waa loolu de kon kay loolu baax na loolu nag la la waa jumhur ne loolu manula nekk loolu muta boobu nag moom la Seydina Usman di wax fii mooy damay bànneexu ci loo xam ne benn voyage buur yàlla defal ma ci xéewal ma bànneexu ci def ci ñaari jaamu yàlla yoo xam ne deux voyages moo ma doon may ma am deux yi Seydina Ousmane kon suñu premier dalil nahnu ma'shar al-jumhur mooy Seydina Ousmane ibn Affan bañ ko ko laajee dane loolu kaanat lana ñun la ñeeloon mais laysat lakum ñeelu leen yéen ñi ci des ñu ne benn ngoog beneen dalil ñu ne mooy dalilu Seydina Abu Zar Seydina Abu Zar Jundub ibn Junaada al-Xifaari radiyallahu ta'ala anhu wa ci wax yi quoi li gën a siiw kon ne Muslim ibnul Hajjaaji ah, al-Qushayri an-Naysaburi naka noonu ñoom al imaamu al-Bazzar solo na ko Abu Bakr al-Bazzar ak al imaamu Abu Dawud mu ngi ko jëlee ci Hannaad mu ne haddathana Hannaad ibn Sari an ibn Abi Zaydata annahu qaala axbarana Muhammad ibn Ishaaq an Abdirrahmaan ibn al-Aswad an Sulaymaan aw Sulaym ibn al-Aswad anna Abaa Dharr kaana yaquul fii man hajja thumma fasaxahaa ilaa umrah lam yakun dhaalika illaa lirrakbi allaziina kaanuu ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam naka noonu al imaamu Nasaa'i solo na ko ak al imaam Abu al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Abu Daawud ah. ñu ne la xoolal nañ jël benn dane mooy bi ñu wax sànq. tam jaar ci Muhammad ibn Isaaq menn borom borom siira bi sauf que fii dafa an ana de mu ne Abu Dar waaye yeneen xadiis yi ñoo ko wéral ta xadiis bi Seydina al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi soloonam mu ne day doon Seydina Abu Dar doon wax ne ki nga xam ne dafa ñëw da doon wax waa ji nga xam ne dafa ñëw aj ba pare li dindi ajam gi changer ak gi yi aj gëm yéene di ko def umra <clears throat> danaan ku ku mas a gis ngay def loolu daan koy eh lam yakun zalika illa li rakbi alladhina kaanu ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam eh yow miy def lii <clears throat> ba ngay ñëw da nga yéene woon aj bokkoo ki nga xam ne dafa jóge na le dafa jóge na le yéene tamattu ne day umra ba pare après mu dugg ci aj gi kooku waxul kooku mais <clears throat> yéen ngeen bëgg ñëw changer seen seen seen yéene ba ngeen yéenoon aj def ko umra loolu manu ngeen ko def loolu c'était exclusivement réservé pour convoi mbooloo ma àndoon ak yonent ma lay saa te xajjatul wadaa hein <clears throat> hein ci riwaaya al imaam an-Nasaa'i ci sanad bu wér mu jaar ci Ibrahim at-Taymi mu jële ci baayam moom mu jële ci Seyd mu ne an Abi Dar mu ne lay mu ne Seydina Abu Dar doon wax ci mutaatul xaj ne laysat lakum dalilu waa jumhuur ba léegi laysat lakum wa lastum minha fi shay innama kaanat ruxsatan lanaa asxaaba innama kaanat ruxsatan lanaa asxaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne laysat ko gis nga mut'atul xaj nii loolu moom na leen leer ne amu ngeen ci dara <coughs> amu ngeen ci dara yéen yéen yéen yéen yéen taa saxaaba yeeg mooy ñi ñi dul saxaaba innama kaanat loolu yonent ma le saasaam defoon transformé suñu yéene ba ñu yéene woon ak mu def ko umra loolu noonu c'était exclusivement réservé pour ñun asxaabi rasulillah ñun àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallama <coughs> ah. ñu ne léegi jox euh, jox leen jox leen jox leen ñun waa jumhur ñoo lay wax jox leen xadiis bi nga xam ne nag moo gën a nekk ci kaw bu sëy bi jaar ci sax Imam Muslim ba léegi Seydina Abu Dar ñu ne waaw léegi nag sauf que après dañuy yem foofu pour seen dalil ci wàllu Seydina Abu Dhar joxeen Seydina Usmaan Seydina Abu Dhar léegi nañ leen joxe bi ngeen wax na am al imaamu Muslim rahmatullah alayhi mu la Hajjaaji mu jële ci Seydina Abu Dhar càllaleem ba ci Seydina Abu Dhar mu ne kaanatil mut'a radiyallahu anhu kaanatil mut'atu fil hajji li ashaabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xaassa Seydina Abu Dhar mu ne <clears throat> mut'a ci hajj muta ci xaj loolu ñun la ñeeloon ñun la ñeeloon saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam exclusivement xaas sax loo xam ne suñu jagle la woon moom la ñu yonent ma ne saa saam jagleeloon ñu ne leen léegi jàll leen a beneen dalil bi ngeen am ci ban saxaaba ngeen ko jële ñu ne Seydina Bilaal man Bilaal muskiw mi déedéet ibn Rabah déedéet ibnul Haaris radiyallahu taala anhuma anhu wa ardaahu hein comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam abu daawuda ak na ko noonu al imaam an-nasaa'i rahmatullahi alayhim daal di solo imaam hein ñu ne ñun bilaal ibnul xaaris dane damaa wax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ko ara ayta fasxal xajji ilal umra lanaa xaasa am linnaasi amma fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bal lanaa xaasa waaw Bilaal ibnul Xaaris da ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam hmm? ma ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam euh, fasul xajji ilal umra mooy jël aj yéene woon aj laata ngay dugg ci at yi nga daal di koy transformer def ko umra mais loolu moom suñu jagle la ñun. say saxaaba yi sa àndandoo yi wala pour nit ñépp la mooy ñi ñëw sa ginnaaw ak ñépp ñi ñëw suñu ginnaaw yeneen tibaare saar saar ne ko bal la naa xaasa déedéet loolu ñun ñun exclusivement ñun suñu jagle la lu ñu suñu boroom jagleel la ñun te al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal daal dina koy solo waaw ah. léegi ñu ne leen lii ngeen am ay dalil ñu ne waaw ñu ne leen am ngeen leneen ñu ne waaw am nañu ci wàllu dalil yi boo ci seetloo moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam en fait dafa amoon sagesse bu taxoon dafa amoon xikma bu taxoon mu imposé woon saxaaba yi radiyallahu képp koo xam ne indaale woo fi hadiyu firil sa aj gën a yéene woon nga daal di koy def li nga xam ne mooy umra dafa am lu taxoon dafa am sages boo xam ne moo taxoon mooy lan mooy ne comme ni ko Mawlaana Ibn Abbaas waxe te mu ci saxiix yi que gis nga arabu jaahiliya yi xatta saxaaba yi sax am na ci ñoom ñoo xam ne baana nga lépp ci ñoom ah dugg nañ ci lislaam mais comme que ak mooy benn acte yonent ma sax sax benn yoon la ko def mooy benn yoon la ko def ba mu nee Medina jàngal ko nit ñi ni ñu koy defe ñoom dañu jàppoon ne par exemple lañ doon aje ci jaahiliya yenn yoo xam ne pour ñoom pour ñoom yooyu dafa valable wala yenn yiñ doon yiñ doon moytu ñoom doon ko bañ mooy parce que aj dafa yàgg waaw azzin fi naas bil yi yatuuka rijaala seydina ibrahim la ko waxoon alayhi salaatu wassalaam léegi ñu ne euh, ñoom dañu jàppoon ne en def umra ci période ak yi dafa bokkoon min asjaril fujur bokk na vraiment ci yi nga xam ne ñooy ci mbonte yi ya féete kaw yi gën a bon ci yi nga xam ne vraiment njombuteef yu rëy yi nga xam ne jàppoon nañ ne loolu vraiment ci njombuteef yi la yu rëy rëy rëy rëy waaw léegi nag comme que loolu nag dafa tax yonent mi alayhi salaam pour wan leen ne loolu noonu ñoom ñu jàpp demewul noonu ak même bu dee am na ñu ko jàpp ci yéen loolu mooy façon gisin na boo xam ne jëlewu ngeen ko lu dul ci yi di euh, waa ahlul jaahiliya ak yi nga xam ne yoru nuurul ci ñoom ngeen ko jële pour wan ne loolu dafa doxul moo tax mu ne leen par force ne pour wan leen ne umra ci weeru aj loolu lu possible la mu imposer leen leneen léegi kon sax dindi leen seen seen aj ga ngeen yéene woon ngeen def ko umra waaw ngir mu nekk loo xam ne day marqué ba nit ñi xam ne lii nii lu mën a nekk la du loo xam ne lu bon la comme ni ko waa jaahiliya jàppe looloo taxoon ñu ne loolu moo doon sagesse bi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw daldi woon def loolu defal ne leen nag kon umra umra leen faj fecci leen seen aj gi waaw fecci leen seen aj gi waaw ngir wan leen ne ci ashurul xaj def ci loolu baax na wuteek waa jaahiliya comme ni ñuy gise booba li ñu doon wax naan ida bara dabar waafal adar wan salaxa safar faqad xallatil umratu liman i'tamar waaw loolu dinañ ci ñëw bu ñu àggee foofu mu digal leen ñu firi ko ngir marqué loolu waaw parce que te loolu loolu ñu yàgg gis la ci sharia waaw gis nga arab yi mooy yonent bi alayhi salaam ci boppam lenn kese taxoon defu ko wax na leen bu ma yorul woon sama hëj yu yi ma yor konoon te kon dinaa transformer sama kii bi def ko umra te loolu ci charia yonent bi alayhi salaam dafa yàgg doxal loolu pour yenn aada yi nga xam ne dañuy ñëw ba instaurer ko jàpp lu baax la alors que c'est contrairement opposé ak mbaax ak li nga xam ne moom la suñu boroom namm ak li mu tëral yonent bi alayhi salaam moom ci boppam mooy impliqué wu ngir mbir moomu dakk te loolu gisoo nañ ko ci affaire maa doonoo diw kon nag sa bu amee soxna comme moom sama doom la waaw kon bu amee soxna waruma ko mën a takk. j'ai adopté un enfant wala j'ai adopté bu màggee ba am soxna ba fase ko man manuwaa takk soxna soosu suñu borom bëgg wan ne loolu demewul noonu parce que lien bi amul ñi am lien di donnante mooy ñi nga xam ne wa ulul arhami ba'duhum awla ba'd mooy ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla def ñu bokk geñu mais pas adopté naa diw bu ñëw di jël place ñi nga xam ne ñoo ñu nga jural sa bopp ñu bokk même héritage loolu l'islam d'accord ji te yonent bi sa salaam suñu waroon ba mu ko naree dindi loolu ah la def Seydina Zayd ibn Haarisa ba mu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha suñu borom dane ko yow denc ko waaw moo xam ne jamono joj ab scandale mooy liñ naan shahid non Seydina Muhammad nag ku faar yi loolu la ñuy wax vraiment scandale bu mu jógee bañ naan bii wa gën a màgg rek mu jàll ci beneen laa ilaaha illallah ñun de xaw ma fu ñu moom mais takk na doomu eh, soxnaay doomam ji de ñépp yu doomam ñu wacc de takk na ko loolu lépp suñu boroom def moom mooy yenu loolu parce keneen ku ko yenu woon ci saxaaba yi defoon ñu ne moo kii mooy Seydina Abu Bakar loolu moom bon mais moom ngir loolu deñ ñu ne fii itam c'était ça pour marquer que ne lii nii demoon moom ci boppam nee na loolu budul woon law istaqbaltu min amri mastadbart ah lama suqtul hadiya wala ja'altuhu wala ja'altuhu amra bu ma bu bu doon bu démb doon tey konoonte kon doonuma woon jële sama hadiyu jële ko Zul Hulayfa di ko indi ba Makka te kon dinaa transformer sama yéene boobu def ko umra comme li ma leen wax ngeen def kon ñu ne loolu c'était pour marquer dammaate li nga xam ne mooy idéologie bu baaxul bi nga xam ne moom la waa ahlu jaahiliya dugaloon ci aj gi ba yow di farataal loo xam ne laysa fii kitaabillahi wa laysa lahum indahum laysa lahum fiihi ilmun wala kitaabun amuñu ci leer amuñu ci preuve amuñu ci dara yonent na saa saa bëgg marqué lool moo tax mu imposer saxaaba yi ne leen seen ak yi ngeen yéene woon leen ko ngeen def ko umra mayu leen koo xam ne dafa indi haj kooku rek kay continuer ku dul kooku sa umra sa aj ga nga yéenoon da nga koy def umra ñu ne nag lii nii lépp ci gàttal mooy li nga xam ne mooy wane que kon lii dañ ciy xame keneen mbir mi kon. saxaaba yi radiyallahu anhum kese la woon pour ñoom kese la woon kon léegi nit bu jógee fële ne day agsi bu ñuy Makka yéene woon ifraat moom manul changer yéeneem boobu def ko umra man la nekk parce que loolu c'était exclusivement réservé ci loolu gis nañ dalil yi ci Seydina Usmaan Seydina Bilaal ibn al-Haaris Seydina Abu Dhar radiyallahu ak lii ñu la wax sagesse bi nga xam ne moo taxoon yonent bi alayhi salaam doon leen ko imposer waaw kon ñun ma'sharal jumhur lii mooy suñuy dalil ñu ngi toog nag di déglu ñu ci des muy yéen euh, waxu Mawlana Ibn Abbas hein hein ak ñan zahiriyyi ak al imaam Ibn al Qayyim daanaka ñoom bu ñuy wax seen bos après rek ñu gis al imaam Ahmad Hanbali yi nga xam ne dañ ne ñoom bon ñun ñoom ñii ñoo niroo wax soof ko ci côté par force bi lañ d'accord sauf ko waxtu yu jot na léegi dañuy teg force suñu loxo biir ñëw insha allah ngeen àggale hmm? ngeen wax ñu ana yéen lan moo tax lan moo tax ana lan mooy soutenir lan mooy dëgëral wax bi ngeen wax ne yéen képp koo xamante ne nii dafay umra non dafa yéene aj bu ñëwee Makka mu neex ko mu naqari ko bu fi ñëwee ajam googu mu yéene transformé wu na nekk la nekk umra mu neex ko mu naqari ko te loolu par force la loolu après bii ñëw ngeen wax ñu fu ngeen ko teg bu ñu paree ñu xool ñi nga xam ne yéen niroo wax waaye waxuñ ne par force la